Muhyiddin Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaatiin ba'dal miyatayn وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح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 muy ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent ci suñu jotaay bii ñu génn xadiis bi mu jëwoon gis moo doon xadiis junni ak ñetti téeméer ak euh, ñaar fukk ak muy mille trois cent vingt-deux mu ne Anas radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man talaba ash-shahadata sadiqan u'tiyaha walaw lam tusibhu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille trois cent vingt-trois man al imaamu al hujja al alamu an-Nawawi rahimahullah mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa yajidu shahiidu gis nga shahiid bi ki faatu ci toolu xare te yàlla tax du yëg min massil qatli ci mettitaayu faatu gi nga xam ne moom moom la ko yàlla dogal ci moom mu faatu ci yoonam gis nga mettit ba mu cay ba mu cay jële lan la nga ko mën a gam-gam leel si sawaay sawaay xam naa gars sawaay affaire waroon na metti ci ñoom de gars daal dañoo regroupé wu rek noon bi bombardé leen tël ñoom ñib ñu faatu quoi waaw sawaay ab toma ok lañ ko yónnee wala benn waay yow benn lance roquette lañ ko yónnee moo ko moo ko percé saay xam naa yi kii ñu faatoo métti na de waaw ak ak si si si si yii saay gars yi waxut saay gisu gars yi niñ def ah ñi fi mujjee gis jamono yii yëpp ah ak Badar Harisa sawaay nekk ci mbalkama doon doon doon observé gaa yi fenn flèche moo ko ci ci put waaw loolu moom kay seen fàddu bi metti na di waaw wala noon yi ñoo ñoo ñoo ko jàpp prisonnier ba pare daal di koy kii daal di koy décapité wala daal di koy teg fusillé ko rey leen noonu quoi mooy yooyu it nag léegi yeneen saa sax bi ñu wax nag yooyu yëpp nga xam ne nit ki dafa faatu ci toolu xare ndax yàlla mais loolu noonu même bu dee ci bis nii niru lu lu lu métti quoi mais lan mooy li muy niru ci wàllu métti mu ne maa yajidu shahid martyr bi faatu ci toolu xare de du daj min massil li ci laal gi ko déegi laal mooy douleur bi mettit bi illaa lu dul kamaa kenn ni nga xam ne yajidu lay daje ahadukum kenn ci yéen min massil qarsa mooy piqûre boo amee luñ la la piqûre mooy al qarsa <laughs> mooy dompat <laughs> xam nga dompat fay fay fay xam nga dompat waaye yaa yow ay ay wolof waaye na xam nga ne mooy dompat <laughs> waaw comme li borom alqaamus wax mu ne alqarsu <laughs> axdu laxmi bi usbaayka xatta tu'limahu waaw mooy téye gi nga naan nuus mooy nga jàpp xo yaramu benn xoola boo mën a ñëwoon jël sa loxo bi nga tàllal ko noonu ma ñëw ba fi sa doole ji nekk ma jël sama baaraam yi ñaari baaraam yi daal di yëkkati ubbi naj baaraam ak dée bi may bi may sàbbaale ah ne ko nii te te bës beneen bi xam nga loolu bësee day metti waaw ñiy kaatawaatee dompata bon dompatakat yi mooy alxarsa <laughs> waaye tamit day tekki tamit li nga xam ne mooy lim ne wala sa'il baraghis mooy piqûre yi nga xam ne mooy yi nga xam ne insectes yi dañ la koy jam comme nga toog benn ba aqrab ne la tuy waaw daal di lay daal di lay piqué benn benn benn kii jiit wala am lu la lu la jam wala piqûre rek liñ naan piqûre boo ñëwee ci médecin bi piqûre boobu mu lay piqûre ci sa loxo bi wala ci sa tànk bi sa pooj bi wala ngir ngir kii la lu loolu noonu xam nga métti dina métti tuuti buy door a dugg mu ne nag gis nga loolu noonu lu tol noonu métti noonu lay tol ci shahid allahu akbar waaw <laughs> saa salaam mi xam ñun xamuñu wax nañu de même cas yi ma fi misaal yi ñu fi joxel sànk ni mu grave yépp nee na loolu lépp waa ji bañ ko dóoree bomb lañ ko dóor mu tas loolu lépp dara mettit bi nee na mu ngi mel ni nga dompatoon benn waay boo koy door a dompat boo pressé yoodu rek bés mettit goog mu am ci foofu la toll jeex na walla bu ñëwee ci médecin bi médecin bi ne ko cuut cuut jëm na laan cuut piqûre bi <laughs> loolu kese la waaw comme insecte boo xam ne da laa màtt comme benn euh, moustique tigre <laughs> wala moustique na <laughs> waaw benn moustique bu ñëw daal di lay piqué waaw nga toog rek jékki benn yoo nga tàpp gis nga piqûre boobu ah, mu ne rek mu mu la matt noonu ñu naan mattum yoo piqûre de moustique gis nga noonu mettit goog nga ci yëg bi mu koy door a def lu toll noonu la sahid bi di yëpp ci mettit euh, buy faatu rawahu Tirmidhi mooy borom bi wooyo fal na la hawla wala quwwata illa billah sakaratul mawti mos ni mu mettee waaw wa jaat sakratul bil haqq la hawla borom bi wooyo fal ko alhamdulillah ndax kii meur ci chemin Allah moom alhamdulillah kon mu ne hadis Euh, mu ne rawaahu euh, mu ne soloona euh, soloona xadiis bi at-Tirmidhi al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala xadiisun mu ne xadiisun xasanun xadiis la bu baax waaye saxiix bu wér léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que moom dong wasaloo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad rahimahullah indi na ko ci musnadu Abi Hurayra ci musnad bi ci benn bërëb radiyallahu anhu naka noonu al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i wa kal imaam ad-Daarimi di sëriñu imaamu Tirmidhi mi ak imaamu Muslim naka noonu al imaamu Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhim ñoom ñu bokk nañ ko solo al imaamu Tirmidhi mu ngi ko indi abwaabu benn bërëb la ko indi ñoom ñépp képp ku ko ci indi ci benn bërëb kes nga ko indi hadis bi benn bërëb rek sa téere ñu ngi ci tudd nii mu ne abwaabu fadaa'ilil jihaadi an rasuulillahi sallallahu ko kii buntuy ngëneel yu jihaad ñu koy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa nag maa jaa'a fi fadlil muraabit buntu bii di ñëw di wax ci ki nga xam ne day laxas takk gisoon nañ muraabit waaw di garder suura yoo xamante ne ay euh, bërëb yu vulnérable yoo xam ne noon yi mën na caa jaar euh, nga daal di koy téye mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar wa Ahmad ibn Nasr an-Naysaburi wa ghayru wahid mu jëla ko cëm ci euh, sëriñ ñu bari mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibnu Usmaan ibnu Daawud ibnu Kaysaan al-Abdi rahimahullah Abu Bakr al-Haafiz rahimahullahu ta'ala al-Basri bi Bundaar sëriñu waa kutubu sitta génn àddina la deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa wa wa Ahmad ibnu Nasr an-Naysaabuuri wa Ahmad ibnu Nasr muy Ahmad ibnu Nasr ibn Ziyad al-Qurashi Abu Abdillah uh, ibn Abi Ja'far an-Naysaburi al-muqri al-faqih az-zahid rahimahullah génn àddina la 245 rahmatullahi alayhi wa ghayru wahid ak ñeneen mooy al-imam at-Tirmidhi ñaar ñim la cité xam nga ko mais am na ci keneen tamit beneen sëriñ pour kenn mooy sëriñ yu bari yu mu ko jëlee loolu nag uh, uh, garaawul ci càllale bi xamuñu leen waaye parce que lu tax parce que Muhammad ibn Bashar mooy ki nga xam ne moom xam nañ ko te tamit ki nga xamante ne nii eh, mooy Ahmad ibn Nasr mooy al-Muqri di as-siqa al-faqih al-hafiz rahimahullahu ta'ala lil jami' qaalu mu ne ñoom ñépp ñu ngi ko jëlee ñoom nee nañ haddathana Safwan ibn Isa Safwan ibn Isa mu ne haddathana nettali nañu Safwan ibn Isa mu ne ki leen nettali mooy Safwan Eh, di ibn Isa hmm? Safwan ibn Isa rahimahullah Abu Muhammad al-Qurashi az-Zuhri eh, eh, al-Qassam al-Basri rahimahullah Abu Muhammad nekkoon siqa génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit am ñu ne deux cent am ñu ne lan deux cent huit wallahu ta'ala a'lam qala man haddathana Muhammad ibn Ajlan mu ne ki ñu ne nettali nañu Muhammad ibn Ajlan di Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani eh, rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah eh, moom saduq la woon eh, rahimahullah sauf que da doon juum ci xadiisu Abu Hurayra yi xaw na ci jaxasoo tuuti comme li borom Taqrib at-Tahdhib ya imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax mu génn àdduna l'an cent quarante-huit am ñu ne l'an cent quarante-neuf rahimahullah an al-Qa'qa' ibn Hakim mu jële ku naan al-Qa'qa' ibn Hakim al-Kinani al-Madani rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko borom Taqrib at-Tahdhib nee na siqa rahmatullah alayhi an Abi Salih mu jële Abu Salih di Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat almadaniyu euh, rahimahullah am na mi borom import export génn àddina lan cent un ci ay wute yu ci am rahmatullahi alayhi an abi hurayrata mu jële sayna mawlana abu hurayra alhafizu dawsiyu génn àddina lan cinquante-neuf ci li gën a dëgër inshaa allah annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hmm? maa yajidu shahiidu min massil qatli illaa kamaa yajidu ahadukum min massil qarsa haadaa hadiisun hasanun sahiihun gariib voilà bii yokk na ci gariib bon day dellu rek liñ doon wax ne imaamul Nawawi rahimahullah en général yu bari gariib yi duñu ko gis mu koy tudd euh, loolu nag wax naa la deux mbir am soit mu doyloo ci yem ci euh, hasanun sahiih gi wala moom version yi mu yoroon nusax yi mu yoroon wala nusxa yi mu yoroon ci imaamu Tirmidi andu ci kon wallahu taala aalam hmm? euh, al imam ibn Hibbaan it daal dina koy solo ci saxiixam xadis bi en tout cas bu wér la euh, euh, rahmatullahi ala al jamii moo tax mu ne haaza xadiisun xasanun saxiix xasanun haaza xadiisun xasanun saxiixun gariib ra mu ngi noonu kon xadis bi kon nii la ko al imaamu daal di indee rahimahullahu taala rahmatan wasi'a léegi nag euh, mooy waaw léegi euh, ana lëkkaaleem ak suñu bunt bii nga xam ne moom lañ nekk dañ naan lëkkaaleem ak bunt bi ñu nekk lenn la mooy euh, que ne ngëneelu jihaad quand mooy comme yiñ la fi wax yi léegi yépp gis nga ni muy niroo lu metti borom bi woyofal li nga xam ne mooy faatu ndax faatu ñëpp xam ne du lu simple noo faatu même sa lal waaw moo tax yeneen saa salaam doon wax naan di ñaan borom bi mu woyofal ko sakaraatul mawti waaw waaw tellement dafa nekkoon lu métti ah moo tax Sayyidatu Aisha ne euh, xaw a am euh, dootuma yedd kenn wala may kenn ci ay moom ay xalaat koo xam ne gis naa sukuraatam metti sukuraatam métti ginnaaw ba ma gisee yonent bay saa saa ni sukuraatam métti woon Allahu akbar wa jaa'at sakratul mawti bil haqq zaalika maa kunta minhu tahiid Allah wa jaa'at mu dikk sakratul mawti bil haqq waaw sukuraatam dee muy metti doo xamante ne nii euh, sakratul mawti bil euh, euh, bil haqq ci dëgg waaw waaw sakaraatul mawt lu metti la lu méttee méttee méttee métti ku yaakaar ne moo tax sukuraat euh, dafa nekk loo xam ne lu euh, lu metti la waaw malgré lool borom bi kii nag nga xam ne dafa jël li dina euh, jël bakkanam boobee def ko ci yoonu yàlla borom bi woyofal ko comme si benn piqûre rek la waaw Allahu akbar benn piqûre la waaw waaw akbar kon loolu yeneen tubaab saa doon ñaan borom bi yombalal ko ko allahumma a'inni ala ghamarati al aw sakarati al-mawt ah loolu du euh, yal nag ma dimbali yombalal ma ci taraayu yi nga xam ne ñooy faar waaw waaw nga xamante ne ëlëm noonu nit ëlëm noonu nit waaw tax na nit heure boobu mbir yi tar ci moom lool gisoon nañu xadiis boobu gisoon nañ ko ci bunt yi nga xam ne ñoo jiitu woon waaw xoog ba waaw moo tax yore yoneen saa salaam ne woon sayyidatu Fatima laysa ala abi karbun ba'da al-yawm laysa ala abik abiki sayyidatu Fatima karbun ba'da al-yawm allahu akbar waaw amatul benn euh, euh, mettit ginnaaw bés bi gisoon nañ xadis neuf cent douze bi euh, xadis bi allahumma a'inni ala ghamaratil mawt wa sakaratil mawt allahu akbar kon loolu li muy tar borom bi da koy woyofal ki nga xamante ne mooy ki faatu ci yoonu woyofal ko ko ba daanaka day mel ni piqûre boo xam ne bu ñu ko piqûre wala benn moustique boo xam ne moom moo ko piqué kon nag loolu nekk loo xamante ne euh, karaama la boo xam ne moom la borom bi defal teraanga bu muy defal ki nga xam ne mooy martyr bi jamono ji muy génn àddina li muy metti metti moom dee mu woyofal ko ko ba mu toll noonu kon nag loolu lu ama am solo la te tamit dañ ci jàng yoneen saa salaam moo ñuy xamal kumpa parce que lii képp ku ko waaw bu ñëwee di ñu ko wax mooy kii mooy ki nga xam ne moom la yàlla yàlla yónni ci ñun te ba mu ñu koy wax mooy nekkul loo xam ne moom euh, mu ngi dund voilà waaye képp koo xamante ne ni moo tax ku loolu tax ragal yii gars yi gis naa ni leen faate keroog kii saa yi gars yi kii waaye yooyu déedéet saa yi amul bul ragal <laughs> yoonu yàlla moom saa yi ci biti nii lay niru lu metti rek waaye borom bi da la koy woyofal waaw lépp ci yam nag ci domaine yëpp boo wut sàkku xam-xam ni début bi gars yi waaye yow waaye gars yi si yi doo amul dund ko wax waaw di la gëmloo yooyu waaye alxuraan mais gis ñu jox yéen ni mu bare lii doo koy bokkale mais ñoom wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir waaw wala qad fa hal min la borom dëgg dëgg yombal nañu alqur'an yi ngir ku koy jàng di ko tudd di ko rëbb. Abdullah ibn Ubayr ko takk waaye nag sauf que fa hal min muddakir est-ce am na ko pare ngir loolu pare rek te nekk ci biir nga seet fii ma ne loo xam ne xale yi dañuy am ay ay six ans ko mokkal sept ans <laughs> nga gis ay mag yu am soixante-dix ans door a tàmbali mokkal âge bu ne gaa yi mokkal borom bee ko yombal waaw day may activité man nit nekk xaafisul Qur'an waaw kon mbir yépp nag jàpp ko ci mbiru diine yépp loolu amul dara lu fiy jafe bépp xam-xam bu ñu lay wax miraas ak dara la jafewul waaw sauf que nag bu dee rek affaire yi da ñëw mbir yi ñu jafe la ko ba kenn du ko jege waaw kay mais <laughs> mais c'est normal c'est normal après mu jafe parce que lu kenn xamul nu muy yombe mais du yomb mais alors que du yomb ci ñooñee mais yomb na ci ngi nga xam ne ñu ngi ci biir waaw kay affaire bi nag loolu la loolu nag qis ala zalika ci mboolem waaw te loolu bu dee fànnu diine yi nga xam ne mahda lañ yëpp àddina yëpp lii la difficulté bi ñuy wax yow dugg ci rek am na kay dina am tuuti mais boo duggee borom bi dina la ko woyofal ngir yàlla da koy koy woyofal ba ñu nekk ci biti ñoom ñooy gis diisaay bi mais yow doo koy waaw kon nag mu ngi noonee waa loolu am na solo al imaamu kon xadis boobu foofu la al imaam teg ci xadis boo xam ne jotoon na romb